moom lay wax ida rakiba dabbatahu lis safar bu nit ki waree war waayam ngir dem tukki waaw waaw ana laa wax ci suñu jotaay bi ñu génn bala ma koy fàtte sama xel da cay dem nii jeexaloon nañ chapitre cent soixante-neuf mu doon wax baabu inaanati rafiq xadis biñ ci mujj woon gis muy xadis neuf cent soixante onze mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataxallafu fil masiir fayuzji ad-da'iifa wa yurdifu wa yad'uu lahu rawaahu Abuu Daawuud bi isnaadin hasan xadis boobu liñ doon waat fàtte woon wa yurdifu bu dee léegi suñu façon de locomotive yu bees yi suñu façon yi ñuy dawal wa yurdifu mooy day supporter waaye war yurdifu da ciy dugg mooy remorquer waaw <laughs> ah, mooy bor sëriñ bi bu dee otoom am na weñ goom di nekk ci ginnaaw oto yi te mën a remorquer oto boo xamante ne nii dafa paan buñ ne ah ah délé bi yëpp oto sëriñ bi kefee ko ci am ah, oto diw moo kii soit taalibe sàngam moom la otoom paan te fii moom jegewu fi mécanicien ta mbooloo mi kenn xamu fi yooyu sauf que nag mën nañ ko remorquer mooy jël ko lonk ko ci bu dee ku am weñ googu ci gannaaw oto bi moom mën na nekk bu dee lool mën na nekk waa suuf que nag oto sëriñ bi kese ko fi am loolu de problème déet du problème sëriñ bi ci moppam bu xamoon loolu moom moo waroon a proposer affaire bi koy ñu yeneen saa salaam doon def wa yurdihu kaana yonent saa sam dafa neewoon newoon yataxallafu fil masir di dem ca gannaaw léeg-léeg bu ñu nekkee en voyage mu dem ca gannaaw di xool ñu nekk ca gannaaw fa yusjid yi daal di sawarloo waaw di wommat di ànd ak moom accompagner ki nga xam ne mooy ki nga xam ne dafa faible waaw wa yurdifu mu koy bu jaree mu teg ko ci gannaaw supporté ko supporté ko ñun nag bu dee tay mooy bu dee oto waa ji moom mënatu la daw waaye nag sëriñ bi am na lu mu ko mën a remorqué wa mu daal di koy remorqué waaw otoom di daw oto waa ja nekk ca gannaaw nga xam ne oto sëriñ bee koy xëccaale waaw wa yad'u mu leen di ñaanal loolu mu ko fàtte woon remorque boobu ba ci yëf yi la bokk <laughs> ci buntu boobu it am na luñ fàtte woon bi Seydina Jaabir xam nga xadiisam la woon xadiis neuf cent soixante-dix bi bim naan wa an Jaabirin radiyallahu anhu an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu idaa araada an yaghzuwa qaala yaa ma'shara al-muhaajiriina wal ansaar inna min ixwaanikum qawman laysa lahum maalun wa laa ashiira falyadum ahadukum ilayhi rajulayni wa salaasa mu ne fama li ahadina min dhahrin yahmiluhu illa uqbatun ka uqbati ahadihim qaala fa damamtu ilayya ithnayni aw thalatha wa ma li illa uqbatun ka uqbati ahadihim min jamali rawahu abu abu daawuda rawahu abu daawuda loolu njàngat muñ ci fàttoon bon ci biir wax ji diñ ko xam mooy gaaw guy saxaaba yi gaaw quand même di appliquer digalu yonente bi alayhi salaam di nekk di retenir quoi waaw waaw xam nga nit li borom bi wax ne euh, euh, alal euh, wa innahu li hubbil xayri la shadid nit de moom daa nekk koo xam ne bëgg alal waaw mooy xayri ji ak ko ko ak yiw d'une manière générale mais loolu mooy alal dëgg-dëgg la shadiid da cee tar lool waaw waaw la shadiid ak a cee tar waaw moo kaa ca tar de waaw li hubbil xayri la shadiid moo tax alalam jooju nag boo bëggee ñëw ne ko bon bokkal diw ci mbir yi <laughs> te mbakkaram xaw a bañ saxaaba yi nag loolu lañ amul woon radiyallahu anhum ñoom dégg ndigal la woon quoi waaw qad amara allahu wa rasuluhu as-sam'u wa at-ta'a sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yonentam alayhi salatu wassalam digle nañu dégg topp kefe moo ci sas waaw ci saase ñu appliqué waaw ñoom ñoo doxal fa wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum waaw ñoom ñoo doxal laaya boo bële dëgg-dëgg ñoom ñoo ko doxal dëgg-dëgg waaw waaw ñoom ñoo ko doxal dëgg-dëgg waaw kon loolu dañ ko fàtte woon ci njàngat moom waaw te de euh, bokk na ñun li ñu tardé léegi mooy ñàkk dégg ndigal ak tamit bu ñu waxee ku nekk di jaay ne moom daal sawaay ay mbiru boppam la voilà man magu sam magum bopp la c'est pas à qui que soit de me sa ce que je dois faire de mon argent de mon alal ñun daal li ñu séq mooy mu xamal ñu suñu diine waaye après man est-ce que lu yoonam mu naan ñu ay ay ay ay ay nañ def nii ak nañ def naa nañ naan la xamoo dal loolu mooy li jaadu bu amee ñu sonn mu xool ñi nga xamante ne yéen a bokk daara ji wala yéen a bokk nekk ci kii bi ay mbokki taalibe mais bu ñëwul ci yéen ci ñan lay ñëw waaw njàngale mi yéen bu ngeen ko appliqué wul kan moo koy appliqué ñi ko xamul ñooy jóge na la dagg te lang nga di ko appliqué waaw wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaw gaaw di wommat ci ndigal yonent bi alayhi salaatu wassalaam saa nga nekk fa naan bon man dama ñàkk pexe ah mais bon yii nag dangay ngay waaru quoi sama fas yi sama oto bii nga xam ne moos waaye fauteuil yi sawaay ni ma ko defaraatee affaire yi yeneen saa saa naan naa ci dugal kii nga xamante ne nii ah wala Serigne bi naan naa naan naa supporter kii nga xam ne waaye xoolal di xool nag yéreem yi saa yéreem yi poussière yi sawaay eh, mu nar a toog ci sama fauteuil yi nga xam ne ni ñu baaxe sawaay ah so yooyu day wane li nga doon rek. wal iyaadu billah kon nag wallahu taala alolune bu léegi dimbal biñ doon wax nag ci safar ci euh, i'aanatu rafiq loolu rawatina waxoon nañ la ci dëkk bi jaar ci voisin mais rawatina sa mbokk jullit yoo xam ne dañoo nekk ci azma ci crise waaw d'une part dans le monde ñooñu moom ala baabi awla wa axaa tamit waaw ñëpp duñ leen seetaan waaw ndax bu boobaa jullit ñi dimbali leen farata lay doon ci ñoom fardu kifaaya la il faut ñu ko taxawu ña ko man waaw lu ñu toog rek di leen xool naan leen ay walla yal na leen yàlla yërëm yal na leen yàlla jàppale kese ça ça ça ne suffit pas bu dee am ngeen lu ngeen war a jële ci seeni poche dimbali leen yónni leen ay alal yoo xam ne dina dina dina dina améliorer seen situation wala leneen bu boobaa noonu ngeen di def waaye kenn du toog rek di def le service minimum ah non ñi ko man amuñu droit di toog di xoole noonu yem ci yal na ko yàlla yal na leen yàlla jàppale képp waaw dañ koy ñaan yal na leen yàlla jàppale mais nag fiqhu du'a di ci boole waale keneen samen joxe ci alal yi ci ya waaw joxe kay waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonee kon tey al imam rahimahullah mu commencé beneen chapitre ba léegi ci kitaabu aadaabi safar buntu bii di wax ci tegginu li nga xamante ne mooy tukki mu ne baabu buntu kon maa yaquluhu li nga xam ne moom lay wax nit ki idaa rakiba dabbata bu waree li nga xam ne mooy war waayam li safar ngir daal di tukki loolu nag nit kooku boo xam góor ak jigéen ci yam waaye it la ngay war bu nekk gëléem wala fas wala mbaam wala oto wala avion wala hélicoptère wala ab li nga xam ne trottinette c'est pareil ak skateboard mais yooyu noonu xam nga yooyu doo ci dem fu sori en général mais léegi on sait jamais wala vélo waaw ci gars yi dañuy yor seen vélo yi ne léegi ñoom dañuy def dañuy jóge distance bu bari waaw ils vont faire le tour du monde en vélo léegi kooku manoo ko ne kooku manoo ne ah bon comme que euh, moom jarul muy ñaan ñaan baña kooku daab batafu mooy mooy le vélo le cycliste waaw ila kooku bu waree ci euh, welom léegi nag ñaan gi pour ñoom ñépp la waaw te tamit affaire bi manoo ne bon man il faut ma fekk may dawal déedéet même boo dawalul xam nga avion bi moom de façon man dawaluma <laughs> man damaa pilote <laughs> man damay dugg ñu pilote ah <laughs> min Lyon ila Dakar am min Dakar ila Lyon waaw am min Lyon ila ila ila Jeddah waaw <laughs> masha allah waaw min Paris ila Jeddah waaw min ila al Madina ala sakiniha afdalu salati wassalam saay wala Riyad <laughs> la la kon yooyu yépp man damay toog dawaluma ñu may dawal <laughs> yéeg ci train gi waaw al LGV aw TGV min Lyon ila Paris am min ila ila Marseille min Lyon ila ila ila Torino <laughs> yëpp ma ne la ma jël flix bis bi wala bis bi wala tata bi wala njaga wala li nga xamante ne mooy super bi wala orel bi waaw waaw Dakar Casamance si guddi gi loolu de toute façon man dawaluma léegi est-ce que dama man dawaluma bokk ma ci ak baga cee bokk képp ku yëg ci bi ci ga waaw baabu buntu maa la nga xam ne yaquluhu moom la jullit bi wax ida ba bu waree dabbatahu mooy loolu parce que nit parce que surtout jamono yooyu nit boo ko même ba ah bu koo gis mu yéeg ci oto di ko dawal li nga xamante ne a priori dañ naan waa ji moo ko moom waaw nga ne ma waaw loolu c'est quoi pour ce prix ma ne que mooy lépp koo xam ne daa nekk ci kanam di dawal kooku xel yëpp dañ naan diw mooy bu cinq personnes noonu ci oto nga gis ab oto bu ndaw ab R4 ah wala ab deux seaux waaw wala li nga xamante ne ni mooy ab Peugeot 406 fii mu ne kii dawal nit ñi buñ gisee li xel yi dem dañ naan moom moom oto bi. loolu mooy zahir bi man na bañ a nekk noonu nag mais loolu mooy zahir bi te mooy lii feeñ moo tax fii mu ne bu ma ñëwoon ñaari nit di xëccoo ma nekk en tant que juge ci l'islam gaa yi ñëw nekk ci benn fas walla benn oto xam nga oto sax léegi man ngaa laaj ne saa waa ma xool këyit yi en tant que juge carte grise bi ci turu kan la ne mais xam nga fas moom amul luñ naan la carte grise fas wi <laughs> ana ci turu kan la ne bon am naa dina am ñu ko def waaye ci en général loolu amul du ma jënd sama mbaam ñu ne ma demal ci poste xaw ma fan nga de ut carte grise mbaam mi nga xam ne dañ naan le mbaam appartient à Fallou mi nga xamante ni moo yor mbaam mi di ko waajal ne xam nga loolu moom gars yi en général duñ ko def léegi mooy gars yi ñëw di xëccoo sauf bi ñuy ñëw waa ji kenn ki moo nekk ci kanam di conduire fas wi keneen ki nekk mu supporté ko bu ñu ñëwee man ma gis leen ci xaal boobu ki ci ginnaaw ne ah monsieur le juge salaamaaleykum sawaay mii sama fas la fas wi maa ko moom waa ji yor fas wi moom di dawal ne man mii maa ko moom aw ma ci dara lu ma sukkandikoo aw ma leneen élément extérieur buy war ne kii wax na dëgg wala kii waxul dëgg bu boobaa li may àttee mooy li tali feeñ mooy lépp loo xam ne lu ñuy conduire la ko ko yor volant moo ko moom surtout su dee ay fasak yu mel noonu bu boobaa dama naan ah mbir mi daal zahir bi lim ma wan li feeñ mooy waaje moom moo yor fas wi di ko conduire kon nag anta sahibul farasi wala alxisaani yow yaay boroom naaru góor wi kon nag ah diw yow nag comme que amoo preuve ah, laaj la preuve comme que waa ji nee na te waa ji moom waa ne moo ko moom te nekk ci gannaaw amul preuve boneen bu ëndi kii nee na doono maa ko moom xanaa gisoo maa ngi nii voilà kon <laughs> loolu léegi nag dama ne idaa rakiba daabatahu bu waree war waayam loolu amul manoo ci ne mafhum manoo ci ne dama ciy dégg kon nag bu dee waaji la mu war moomu ko du daabatahu kon nag loolu du ko wax déedéet ñaana non moo tax ma ne la bu dee oto la boo xam ne yow transport ku ma dañ cee dugg rek jóge jàmm gën gi di dem Pikine wala di dem fi nga xamante ni mooy Tëngéej ma dugg ci waa ji di ma euh, ci kii bi waaw maa ngi ñëw mu fees bel ma taxaw waaj na ma bon duggal ma dugg affaire bi amatul place ma taxaw man du ma ne bon man jarul may ñaan ñaan bi si da koy ñaan si waaye it bu ma yéegee safina xam nga loolu maa ngi ko doon dara fàtte mooy gaal ci la de. bu ma yéegee gaal moo xam looco la wa pirogue ñoom gaayen bato ah eh, ñoom na nawir ñooñ ñépp damay damay waxaale ñaan bi waaye bu ma duggee benn sous-marin nga xam ne moom ca suufu ndox ya lay nekk waaw boobu it damay ñaan ñaan ji waaw fusiye ji fuf li yéeg moo xam mars laa jëm wala walla wala fa ca des wala ci weer wi loolu lépp ci yem damay koy wax amul nga naan non fii nag moom non kon baabu maa yaquluhu ida rakiba dabbatahu li safar al imam nag mu ñëw calam doon def mu indi fii ab aaya wala ñaari laaya mu ne qaala allahu taala wa ja'ala lakum minal fulki wal an'aami ma tarkabuun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi idha stawaytum alayhi wa taqulu subhaanalladhi sakhkhara lana haadha subhaana alladi saxxara lanaa haazaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun suuratu Zuxruf douze ba quatorze mu ne qaala wax na Allahu boroom bi nga xam ne ta'aala moo kawe te yeegut wa ja'ala lakum mu ne waja'ala lakum waja'ala lakum mu defal leen minal fulki ci gaal yi wal anaam yi ak li nga xamante ne mooy boroom ñeenti pat yi ñeenti tànk yi waaye anaam attention maa tarkabuuna lu ngeen di war boobu ban la lan la ñuy war ci anaam yi xam nga anaam yi mooy anaam géléem ñoomin xar ñoomin nag ñoomin bëy loolu mooy anaam yi ñooñu la de gis nga ñooñu nag ana kat lañ ci war géléem nag xar ak bëy kan lañ ciy war kenn kene ci ñoom mooy géléem waxoon naa la nag keroog yooyu saa salaam ni mu waxoon xadiis Seydina Abu Hurayra bi fàttale woon naa la ko fan yee waaw waa ji eh, di mat nag bi ba mu kii ko bu bëgg koo war bëgg yéeg ci kaw nag bi na ko hee eh, man maa xulixtu li kenn dama bindul ngir ngay toog ci sama gannaaw gi man dañ maa bind ngir li la xar ci ngir mbay ñu ne ni eh, baqarun baqarun wala baqarun yatakallam nag muy wax yeneen saa saa am ne waaw man gëm naa ko Abu Bakar gëm na ko Omar gëm na ko te ñoom ñëpp ñoom ñaar kenn nekku fa woon <laughs> radiyallahu anhuma kon mooy euh, euh, euh, nag c'est pas pour pour wax pour yéeg cavalerie ci nag non waaye dugalaale na li nga xam ne mooy fas waaw dugalaale na la nga xam ne mooy fas ci yeneen yaaya ah ah bimu ne li tarkabuha wa waaw waaw moom borom bi tabaraka wa wax na ci euh, euh, suratun namli la suratu naml non non non naxla naxla wal xayla wal bighala wal hamira li wa zina wa yaxluqu ma la ta'lamun <laughs> borom bi nee na wal xayla gis nga fas naaru góor fas yi façon fas yëpp wal bighala ak berkelle muy doomu fas ak mbaam mule wal hamira ak mbaam mi nga xam ne mooy xaaxaa mbaam boobu la de paa mbaam koson du mbaam xuux li ngeen leen di war wazina ak seen taar wa waaye borom bi mu ngi bind nag yeneeni façon transport moyen de transport yoo xam ne maalaatan la mun yéen waa jamono ji xamu ngeen ko non yooyu xamuñ luy avion te avion am na après temps yooyu xamuñ lan mooy terrain te terrain am yooyu xamuñ luy woto ak moto ak scooter ak welo te yooyu yëpp borom bi bind na leen ca gannaaw ga ñoom sous-marin waaw kon wa yaxluqu muy bind maa laa loo xamante ne xamu ngeen ko kon kooku borom bi wax na wal xayla euh, déebu fas wal bighala ak berkelle wal hamira ak mbaam li tarkabuha ngir ngeen war ko waaye anaam yële moo tax bu fële bu ne wal anaama waja'al lakum minal fulki wal anaami ma tarkabuun moo tax ma defal leen minal fulki al mooy bato yi gaal Allah li tarkabuha ngir ngeen leen di waral waaw waaye non li tarkabu wazinu fële la wal an'ama <laughs> wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun ak jur gi maa xam ne mu ta boobu gëléem lay wax gëléem la de li tarkabu ngeen weer war ko moom dong ci anami léegi mu ne li tastawu ala zuhurihi ala zuhurihi bu defee ba ngeen yemoo waaw ci kawam bu ngeen ci yéegee ba war a départ nag ba nekk toog waaw boobaa nag summa tazkuru ginnaaw ngeen fàttale ko ni'mata rabbikum seen xéewalu boroom mi leen tàggatal lii waaw waaw ida stawaytum alayhi bu ngeen ci nee cog waral toog ba ba ba implanté wu baax toog teg say bagage kii toog ba kii bu dee looy war a takk ceinture takk sa ceinture ba mu leer na ne baax na top départ a ci des bu dee fas wi la yéeg nga ba dugal sa xars sa tànk ci xars gi ci ci étrier bi ba toog toog bu baax installé wu waaw bul ñëw rek nag ca rek rek acca rek rëppatal rek daq déedéet bala ngaa tàmbali kaay li tax idas tawaytum ngeen fàttaleku ne lii xéewalu borom bi la alayhi wa taqulu ngeen wax nag bu boobaa ñaan gi subhaana way gàcc ngaalaama yàlla subhaana oh waay waay borom bi sori na lépp li nga xam ne moom la jaam yi xamul dara di ko tëqal amul lum taq bañ ko koy teqal déedéet alladi mi nga xam ne saxara la naa ñu ngi fii ci ay géejam moom mi nga xam ne moo ñu taggatal li ñeel ñu ñun doomu aadama yi hada war waay wii borom bee ñu ko tàggatala ah. wa maa kunnaa lahu muqrinin te manuñu ko woon tàggatal ci suñuy kattanu bopp kese bu ci yàlla génne woon loxoom manuñu ko woon domestiquer le cheval ça c'est yàllaa ko def sinon cheval yow yow yow yow cheval yow ñëw di ko war sawaay cheval benn tànkam rek bu lu ko nee tul nga dali fële wala manoon na la bàyyi ba ngay kii rek mu xaw a rek daal di lay daaju mbëkk tël nga dal fële waaw wala nga bàyyi ba mu yéeg ba yéeg bay jàpp naan kii mu wangeetu la ay wangeetu di tëbëkkat dal kii ci suuf nga jëm ba pare mu joggate la dëggaate la ba sa bakkan yeeg sa bët bi kenn dootu leen xàmmeeti ndax ay botox yoo xam da ngay foog ne kii daa diwoo botox kajja la sa bopp bi sa yaram bi yépp manoon na ko di def boo ko jegee ba pare tegal la ci matt sa nopp yeeg sa yépp nga yàqu loolu manoon la nekk di gëléem gi noonu waaye nag borom bi xale bu ndaw am cinq di toppatoo waajal fas wi parce que dañoo war a dem tool bàyyi ji na ko demal nga waajal fas wi mu dem fekk ko ci géttu kii bi ñëw tekki ko xëcc ko yóbbu ko indi ko ci saret bi kii ko takk ko defal ko laxaab yi bii bi lépp teg ba kii ne bàyyi pare naa <laughs> kan moo def loolu ku ko tàggat <laughs> wala la yow paa bi sax bu dee yaa koy def xam nga borom bi subhaanalladhi ay waay ñu ngi fii ci géeju borom bi alladhi mi nga xam ne saxaranaa hada moom de moo ñu tàggatal lii wa maa kunnaa lahu muqrinin amuñu woon possibilité mutiqin waaw ñunum képp nekkuñu woon koo xam ne am nañu kàttanu doon ko tàggat bu dul woon yàlla moo ñu may ñu mën a domestiquer lépp animal yi ñuy domestiquer yépp ndimbalul yàlla ni'matullah la waaw wa inna ñu xamee lool nag te nag nañu xam ne xéewal yi ñu yàlla defal ci kaw suuf fii du pour ñu sax fi ah ah déedéet déet waaw ah, c'est pour rek suñu nekkin fii ak luñ koy jaamoo gën a jag waaye luñ ci man bi xéewloo ak luñ ñu man di defal nañu xam ne wa inna te ñun ilaa rabbina te su ca suñu borom la munqalibuuna la ñuy dellu fii kenn du du du daaru mamar la laa daaru qaraarin addina bi këru passage la këru passage la këru passage la waaye këru passage la waaye du këru hein naafi sax du këru naafi sax lool amul këru romb la kon nag wa inna ila rabbina la munqalibun te ñun ci suñu borom fa ñuy delloo moo tax al imaamu Taawus rahimahullah mu ne haqqun ala kulli muslimin idha rakiba dabba aw safina an yaqula dhalik wa yatadhakkaru inqilabahu wa yatadhakkaru inqilabahu fi akhir umrihi ala markabi al-janaza ila Allah ta'ala Allah Allah Seydina Taawus <laughs> rahimahullahu ta'ala mu ne gis nga daa yey yey na ci bépp jullit góor ak jigéen ci yem nag bés bu waree benn waruwaay yéeg ciw fas ci gëléem ci mbaam walla ci berkelle walla li nga xamante ne nii mooy oto wala avion wala nangam ci yiñ fi waxoon sànk mu mu mu wax kàddu gi moom lañ loon ñépp ci yem waaw te dinañ ko gis ci hadith yi yonent bay saa saam lii ko borom bi waxe fii ci alquran yonent bay saa saam ñëw ci sunna di ko leeral ak moom ak jëfam ak jàngaleem waaw mu wax lii bu yéegee dàbb aw wala wala gaal wax ñaan gi waaye nay fàttaleku nag wa inna ila rabbina la munqalibun te ñun ci suñu borom la ñuy dellu nay fàttaleku wa yatadhakkarun qilabahu fi akhir umri na fàttaleku jeexitalu dundam boo xam ne mën naa nekk ci dàbb gi mu wara kam ku war fas wàccut wala ba muy wàcc ab néew la wàccaale ab néew a wàcc waaye du du monsieur X wàcc mooy monsieur X yéeg waaye laata muy wàcc fas wi ab néew la tudd waaw dugg ci transport en commun bi hmm. ba ngay dugg yaa doon monsieur X waaye bañ ba ngay génnoo sax dañ laa génne parce que da am malaise ci kii bi ci biir bus bi ñu xool kër ba arrêté mu faatu bañ lay génne dañ laa jàpp génne la ngir suuli la te ba ngay dugg yaa duggal sa bopp waaw wala nga dugg ci oto bi oto bi këlbite mbëkk fenn walla nàngam wala dogalu yàlla pneu ba toj ngeen accidenté gaaye faatu avion noonu leneen ak leneen noonu wala mbaam mi fàqastalu nga ne nga nga nga jullootu sa bopp bi juutu ba nga waddee sa sa loos wi dam nga faatu yooyu yépp ay mbir la yuy xew kon nag sëy naa Taawus ne nit ki bu yéegee ci waruwaayam wala transport en commun wala transport boppam mooy dawal wala dañ koy yóbbu dañ koy transporter mu wax ñaan gi tey fàttale ko bés bi nga xamante ne ci lay jàllarbe ko ci mujjanteelu dundam nga xam ne dañ koy teg ci aw waruwaay lu ñu ci bari wala ci jàgg rek. ilallahi taala jëme ko ci borom bi waaw bu dee ñoo xamante ne nii ku fi faatu ndakaaru yi Tuubaa lañ la jëme ndax ñoom foofu lañu xam yow fàttalakul bis biñ lay teg ci oto ah <laughs> jëmale Tuubaa ah. wala bu dee feneen lañ lay jëmale wa biir almeeru yoof ya te yow dëkkoo yoof même boo dëkkee yoof bés bañ lay jële ca morgue ba teg la ci oto dee ko fàttale ko di la yóbbu wala ci charrette fàttaliku lii wa inna ila rabbina la munqalibun te ñun ci suñu borom fa la ñuy waaw moo tax kooku bu dee yaa ngi xalaat lool doo war ci waruwaay yooyu ba pare di mooy yàlla waaw jëlub oto man ca biir si jëlaa jëm concert ba parce que waajaay tëgg loolu doo ko def <laughs> parce que doo war ci yooyu tamit di mooy yàlla waaw <laughs> lépp loo xam ne mooy yàlla la dina tax yow <laughs> dootoo fa dem ah bu dee yaa ngi xalaat loolu waaye kam min inconscient nous sommes ay ñoo yëgati waaw waaw xaafiluuna yu baaxul lew wala takum min al xaafiliin la borom bi waxoon yeneen saa salaam bul bokk bokk ci ñu yëgati te mooy julli ñi yépp kon nag ñaan gi bu ama am solo la kuy war ab waruwaay nga koy wax subhaana alladi saxxara lana hada subhaana alladi saxxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun waaw allahu akbar kon loolu am na solo de saydi saydina Taawus mi wax am solo waay wa inna ila rabbina lamunqalibun waaw te ñun ci suñu boroom lañ jëm te yow da du du da neexa dañ lay yóbbu waaw moo boroom bi ne alhamdulillah wa yawma turja'una fihi ila Allah waaw fàttale ko leen bés bi nga xam ne dañ leen di conduire leen yóbbu ci yàlla kenn faatuwul boppam toppatoo boppam rob boppam suul boppam suul boppam maasale amul dañ la koy defal par force loolu nit manoo amuk wilaaya ak kawe fa yàlla ba yii moom kenn du la ko defal moo tax bépp nett li booy dégg naan la Serigne diw moo waajal boppam loolu waxu caaxaan la <laughs> daa faatu rek bi mu faatoo gaa yi ñëw uh, fekk léppam kii moom sanguñu ko def loolu du waxu dëgg wax la joo xam ne amul te kañ koy nettalil ñenn ñi koy nettalil ci Serigne Touba dama foog ne ñooñ dañoo am problème waaw radiyallahu anhu alors que a Cheikh ah Mouhamadul Amine Diop Dagana ah nettali ci na nadim moom nan la ñu toppatoo Serigne Touba radiyallahu anhu te moom mu fekke ko bañ koy sangat yooyu yëpp yow nga bëgg a taxaw ngir neexal gàmm wala neexal ay mbir cuubu tant bi gaa yi yëkkati ay mbir fatraso mbëkk fii nga bëgg a nettali loo xam ne loolu lépp defaluñ ko yooyu kàcc la yoo xamante ne war nañoo am kersa di ko wax alors que ki ko fekke ne lii la demee yow nga ne demewul noonu lu tax pour lan loo ci am le mensonge ne peut pas léegoo lu imaamu Zuhri waxoon wax lu dëgg lu du dëgg manu la nekk dundinu nit manu la tegu ci ay kàcc le imaamu Zuhri waxoon nañ ko fan yee waxoon xalifa ba waaw bim naan ko kadabta mu ne ko way kan mooy kadabta kan moo wax lu amul laa umma laka wa way wa laa abaa laka nga na lépp way man maay kàcc man Urwa nettali ma mu ne sayyidatu Aisha moo ko nettali mu wax lii nga ñëw naan ma te xalifa bi ko wax xalifa tous jullit laa wax le calife de tous les moo ko ne waxu wax nga lu dëgg mu ne ko kan nga ne waxuma waxuma dëgg yow yàlla na bul am bàyyi ak ndey yow xalifa bi la ko wax way ne ko gis nga bu ma déggoon bu ma déggoon ak kaddu ci asamaan mu naan sax daganal nañ li nga xam ne mooy kàcc du tax man ma kàcc du ma kàcc dëgg kese ay wax nga naan may waxu ma la kon nag nar baaxut nar baaxut wal iyaadu billaah kon lii dafa am solo waaw mooy daa yoo xam ne nit ki na koy fàttale na koy fàttale ko parce que <laughs> bés bésa ngi ci biir bés yi wa inna ila rabbina la munqalibun moom ñun ci suñu boroom lañ ñuy delloo Ah, ñun ci suñu boroom lees ñuy delloo wa inna wallahi ila rabbina la munqalibun watax eh, sayna Taawus radiyallahu anhu wax akbar hmm? waaw nee ci suñu war waaye toog mu mu confortable lool xëy walu yàlla de <laughs> waaw ni'mata la de waaw waay waay fàttaliku leen de boroom bi joxuñu ko rek ngir ñuy bànneexu noon kese nekk ci yëgati li tastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum ndax jaamu yàlla gi xéewal yëpp c'est mu lay delloo ci yàlla tout ça c'est pour mu lay delloo ci yàlla ngay fàttaliku yàlla bañ a yëgati xéewalu seen boroom bu ngeen toogee ba confortable toog ci sa waruwaay wala ob oto mel ni sa salon nga nekk nekk ci avion bi nekk foo xamante ni yaa tuwu ñu lay servir kii mel ni sa biir salon sa sa xéewalu borom la moo tax boo fa santul yàlla di sant mbindeef ni yow xam nga ne yow def nga lu la waru yàlla tere na nga ñëw wàcc wa yow santoo yàlla santoo kenn jàpp ne sa nguuraay bopp la ak daay daal ñoo xarala quoi kan moo leen jox xam-xam bi moo tàggatal nit mu xalaat yooyu borom bi la moo tax mu ne wa yaxluqu ma la ta'lamun ci aaya ñu gisoon sànq waaw te moom borom bi tabaaraka wa de mooy ki nga xamante ne nii moom moo bind yeneen mooy le transport yoo xam ne ñu ngi ñëw ci kanam ta xamu ngeen ko kon nag ci kaw noonu lañuy ñuy yem ni taala léegi imam buntu bii ñi baabu ma yaquluhu ida rakiba dabbata buntu bii nii ginnaaw laaye yi indi na fi ay xadis mu ko commencé xadis neuf cent soixante douze jeexale ko xadis neuf cent soixante quatorze muy ñaata trois xadis ah trois xadis la neuf cent soixante douze neuf cent soixante treize neuf cent quatorze léegi nag bii di ñëw insha allahu taala ñu jël bi ci njëkk di xadisu kan mawlana ibn umar radiyallahu taala anhuma wa وعنا بهما وجعل الجنان العلا مأواهما ومسكنهما والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين